asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa daaru salaam maa ngi leen nuyu nuyu bu gën a tedd si nuyu yi mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ala kulli xaal benn audio laa déglu mooy sawtiya boo xam ne ñu ngi ko seen daaru salaam tu xawma ndax boroom nomba bi mooy moom baat bi wala daf ko jëlee feneen seen ko ci groupe bi audio bi lu muy waxtaane mooy njiit yi njiiti réew yu nga xam ne ñu ngi waa réew mi ci beneen luwaa budul shariatu al islaamiya mu ngi wane ne ñooñu yëpp képp koo xam ne àttewut sharia yéefir la di indi ay aqwaal yoo xam ne ay boroom xam-xam yu dëggu incha allah seen kàddu la cheikh al islaam ibnu taymiya rahimahullah ak taalibeem ibnul qayim rahimahullah ak ñeneen nga xam ne tudd na seen tur euh, ñu bëgg waxtaan ak mbokk moomu ci njëkk ak teraanga waxtaane xam-xam diisoo rekk lañ ci jublu fekkee ne moom mooy boroom baat bu moom ndomba bi walla daf ko jëlee feneen mën na ko ko jottali jéema waxtaan rekk ngir xam-xam la foog ñu diisoo ka amee lu dëgër ka amee dalil ñu fee moom ka ñàkk delit rek jéema womatu nangul ka nga xam ne mooy boroom dalil bi ñu ñëpp lu ut rek mooy dalil ci gàttal mooy la ma seetlu ci wax ji mooy xam-xam walla boroom xam-xam ya nga xam ne indi na seen wax wax ji dëggu na ñoo ñoo ko wax te fam ñu ixaala tamit fam ñu ebal pour ñu gis wax ji loolu tamit sax na dinañ ko fa fekk waaye lenn laa bëgg ñu xam ne mooy ne ñooñu wax jooju ñu wax dëgg la waaye kan lañoo ñoo waxat mooy ka nga xam ne dëgg-dëgg bañ na jël sharia neex ko rek naqari ko rek walla gëmut ko walla bañ na ñooñu kàddu yi mi rotal fii si kii lay daanu si nit kii lay dëppu ne kooku yéeféer la te dëgg dëgg kooku yéeféer la ñu teg sharia ñu teg yeneen luwa nga jël yeneen luwa nanguwuloo àtte sharia te neex na rek walla bañ sharia rek kooku yéefér la foog naa ne sikki sàkk nekkut ci mbiram man fu ma xaw a jaaxal rek mooy wax ja nga xam ne ibnu baas wax na ko raximahullah gis ne wax ji daal wax ju wér péng la maana waxi ibnu baas bi raximahullah mu ne njiit ñi di jiite réew yi nga xam ne ay jullitang fa ñuy àtte beneen téere beneen luwaa bu sharia duñ tëb rekk dal seen kaw rek nekk yéeféer lañ fii laa bëgg ñu dégg ko bu baax ngir sikk amut ne képp koo xam ne àtte nga ci kaw nit ñi beneen tërërin bu dul tërërin sharia yéefeer la waaye doo tëb rek takfiir ko sa kantuma takfiir bu ñuy wax takfiir muayyan ayn ibnu baaz rahimahullah mu ne kooku noonu àtte beneen sharia dañ koy laaj nga xam ne dafa àtte beneen àtte bu dul sharia dañ koy laaj yow président yow njiit mi lu tax àtte woo sharia nga àtte démocratie masalan su tontone ne ak sharia bi ngay wax yëpp benn la kooku yéeféer la ngir atte yàlla la tollal ak beneen atte bu dul atte yàlla subhaanahu wa taala kooku la su jullee sax su oore wala mu ne man luwaa bii ma àtte woo moo gën a jub sharia kafara min baabi awla kooku moom jénn na min baabi awla kooku yéefar la gëmut yàlla gëmul yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye su nañu ne fii laa soxla woon mooy ne kiy jiit nit ñi àtte beneen luwaa bu dul shariatul islaamiya ñu ne ko lu tax mu ne xanaa ragal rek waaye maa ngi gëm maa ngi pas ne mooy dëgg te moo war a dox ci kaw suuf si amul benn luwaa bu war dox lu dul islaam chariatul islaamia waaye nag ragal ñàkk doole ak ñàkk am-am su ma loxo joxut gannaaw su ma réew dañ dellu gannaaw su ma jëlee islaam sonn naa waaw comme niñ koy déggee ak niñ koy gisee képp koo xam ne jël nga islaam foog nga enu coono foog nga enu coono gëm yàlla rek rek rek moo la mën a dimbale ba nga xam ne dinga nga mën a enu coono boobu noonu waaye loolu ñëpp mënuñ ko leer nañu ñëpp ndax kii dina nekk yéeféer ibnu baaz rahimahullah mu ne kooku duñ ko àtte ne moom yéeféer la waaye dinañ ko ne wax nga ak def nga jëf joo xam ne baakaar la baakaar bu riir riir bokk na ci baakaar yu gën a mag na fexe nga tuub dellu ci yàlla subhaanahu wa bon tëb rek dal si xukkaam yi njiiti ne yéeféer lañ te jéemuñoo gëstu lu tax ak la ko waral man gis naa ne daa war nañ koy seetaat ñu dellu seetaat mbir mi segg ko ngir ki nit ki balaa nga ne ko ne yéeféer nga tuqiimu alayhi xujja nga wan ko delil yu wér péng péng te ñun jamono bu nekk ni dafa nekk jamono boo xam ne nit ñi dañ réeree diine lool lool lool lool wallahi lool ngir sunna réer na ñi ngir sunna moo ñu war a wan diine sunna ñu bari réere nañ ko mbir bon si gàttal rek lii laa bëggoon a sànni si borom audio bi di wax si xukkaam al muslimin wala xukkaam yoo xam ne ñu ngi jiite jullit yi te duñu àtte sharia lañu àtte beneen duwa ma déggoon ci ay weer ci gannaaw baat boo xam ne dafa niroog baat bi ma dégg taay kooku la ma waxoon foofu mooy réewi Sénégal réewi Gambie diyaaru kuffaar mu ne dëkk la yoo xam ne dëkk yéeféer lañ waaye dafa war pour ñu setal suuf si si ñooñu seeni sobe mooy dafa war pour ñu xeex leen ma ne subhanallah ma déggee audio ma tiit tool ma tiit ngir lan am na koo xam ne mu ngi biir senegaal am na koo xam ne mu ngi biir Gambie am na koo xam ne mu ngi biir beneen dëkk jullit la gëm na yàlla su ko mënoon éenéem mooy sharia dox ci àdduna si yépp waaye du dëkkam rekk àdduna si yépp waaye kooku néew na doole ñàkk na doole kooku suñ waxee ne kooku kaafir la dina ma jaaxal lool te suñ ne diyaaru Gambia diyaaru Sénégal kufaar diyaaru kufaar danga gis ne loolu baat boobu baaxut kenn képp koo xam ne yaa ngi dëkkee dëkk boobu walla tund boobu ala kulli xaal lii la bëggoon a sànni kàddu fekkee boromam moo seen audio bi ma xam fekkee ne tamit daf ko jëlee feneen ba léegi incha allah maa ngi bëgg xam waxtaan ak borom si njekk ak teranga yal nañu yàlla defal jaam àdduna yal nañu yàlla defal jaam mi àllaxira suñ jiit yi ñi nga xam ne ñu ngi àtte beneen luwa te nekkul luwaay sharia maa ngi ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala moom ku xam ne dara taxut leen ñu jubal leen may leen xol boo xam ne may leen xam ne dinañ mën a àtte al islaamia asalaamaaleykum wa rahmatullah wa aleykum salaam wa rahmatullah naam man man maa borom kàddu bi xaw bi nga dégg maa ko wax wala mais man comme lii nga xamee ni moom nga moom ngay wax fii man loolu laay wax man dama gis ni xukkaam yii ni di wàtte fii ay yéeféer lañ dama gis ni Gambie ak Sénégal daaru kufru la yow nag jàpp naa ni ràññet woo diggante nga àtte ni suuf si daaru kufru la ak nga àtte ñi nga xamee ñoom ñoo fa dëkk moo tax ñaari masala yooyu ulama yàgg nañ ko tàqale bal képp koo xamee yaa ngi déglu samay kaset dinga nga xam ne damay tàqale diggante suuf si ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci suuf si te loolu jàpp ma ni am na xilaaf bayna ahli sunna wal jamaa ne mën nañoo àtte suuf si ne suuf si daaru kufru la loolu tamit du firi ni dëkk ca suuf si day nekk kaafir moo tax ibnu saxmaan naan moo moo tax ibnu saxmaan naan wa ma kullu man fiha yuqaalu bi kufrihi fa rubba mri'in fiha ala saalih al amal bu ma juumul noonu la ko waxee ci abyaatami abyaatami sori na ma mu nekk ci donga Muhammad ibn Abdul Wahab dongay donga Muhammad ibn Abdul Wahab noonu la ko doon waxee maanaam atte ni suuf si ku fa dëkk xawaari ji daf bokk seen pas-pas moo ida kafara alxaakim kafarat raaya albaadi walxaadir loolu wax jooju wax nekkul wax ju wér wante xaakim bi mën na nekk kaafir di àtte ci suuf si axkaamul kufr fekk na suuf si ba léegi da suuf si ba léegi mooy yor àttey kaafir moo yor àttey kufr ñu dëkk ci suuf si fekk ñoom ñu ay julli lañ ñaareel masala bi mooy képp ku àtte luwaa comme niñ ko xamee ci suñ président tey yii ñoom ñëpp dañoo génn ci diine islaam loolu loolu daal laa la bëgg xamal minal bidaa salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu li nga xamee ni mooy suñ pas-pas ci lu ku mel ne Yaya ak ku mel président Sénégal ak président gouvernement arabe saoudi mooy ñooñu ay kuffaar lañ ay tawaaqid lañ ay murtaddoon la bi ayaanihim maanaam ay kuffaar lañ yu génn ci diine islam ñoom seeni i jëmmi bopp ndax lu tax amul benn bunt ci buntu yi génneen ci islaam loolu ni dugg nañ ci taaxut bi nekk yaa bi ñuy tuddee yaa jaam mu nekk gàm bi yéen ko gën a xam kooku bokk na ci rek ci li ngay génne ci diine islam maanaam ëpp na téeméer bokk na ci yaama a gën a xam njabar gi nga xamee ni mi ngi koy def ba yemu ci di ko def bu koy def day woo ñoo imam faati ak ñooñu nga xamee ni xamoo luñ jàngi woon xamoo sharia lañ dikk di ko dimbale xamoo maanaam taaxut lañ dikk di ko dimbale mooy ibnu taymiya li mu doon wax ci falasifa yi rek laa diina nasaru wala kufran kasaru doo xam lan lañ fi nekkee ñooñu lay woo ñu dajee ci festival bi léegi ñooñ ñooy ñi nga xamee ni ñoom ñooy teewee loolu mu woo musique musique musiciens yi ak képp koo xamee ni star nga nga daal dikk toog bu yemoon ci di njabar rek kooku da koy génne ci diin islaam mais li nga doon wax sànq naan dañ koy laaj bu fekkee ni lii nga fas wala lii nga gëm wala bu fekkee ni loxoom jotul ci ginnaawam loolu noonu waxu murjiya yi la waxu jahmiya yi la maanaam waa ji def kufru gu leer nañ ñi nga naan dañ koy laaj loolu fan nga gis ci biir Qur'an kufru bu fekkee ni kufru dafa nekk kufrun sarix loolu kenn du fa laaj al kufru al muhtamil foofu lañ naan dañuy laaj waa ji wax ji loo ci jublu bu fekkee ni lim ci jublu da ngay génne ci diini islam ñu génne ko ci diini islam bu fekkee ni génne ko ci diini islam ñu daat koy baax wante doomu andi kufru gu leer nga naan dañuy laaj su boobaa da laaj njabarkat bi chrétien bi da koy laaj lim fas bu fekkee dafa jàpp ni lii moo gën mu doo génn ci diini islam di ki noonu kiy jaamu xërëm kiy jaamu xambu moo tax Cheikh Mouhamed Lamine Shinqiti naan ki nga xamee ni day attewoo ay loi yu dul loi borom bi subhanahu wa taala kooku amul benn farq ak ki nga xamee ni moom mooy jaamu ay xërëm wuraan ne yàlla mi ne wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada moom moo ne wala yushriku fi xukmihi ahada ni ki noonu noonu la ko Muhammad ibn Ibrahim leeralee ci téere bi mu tuddee taxkimul qawanin al wadaiya kon ku xukkaam yooyu yaa jàmme moom nga xamee ni moo leen gën a jege kaafir la boo xamee ni murtad ku génn ci diini islam moom ci jëmmi boppam bi aynihi kaafirun murtad génn ci diini islam amul ci diini islam luy tolloog janaaxa baud amul ci luy tolloog charwa bair niki noonu bokk na ci li ko génne ci diin islam taswiya gi nga xamee ne mi koy taswiya diine chrétien ak li nga xamee ne mooy diine borom bi subhanahu wa taala taswiya gi nga xamee ne mi ngi koy taswiya diine ke balaa may dee mu indi aayam boobu lakum diinukum waliya kuy sàkku xam-xam ku fa nekk xam naa ne aalim moom am fa mais kuy sàkku xam-xam ku fa nekk koo xamee ni mën naa tee noonu borom bi subhanahu wa taala muy wax caaxaan yooyu noonu ginnaaw bi nga xamee nit ñi dun nañ torox taage ba mënuñoo tëb xeex ak moom kon su boobaa nañ ko laaya biir wax ko dëgg beneen bi nga xamee ni moom moo ci topp ci laa bëgg a tëjee maanaam xamal leen ni doy na képp koo xamee ni mës ngaa sàkku xam-xam nga leeral diina borom bi subhanahu wa taala moo tax Ahmed Shakir bi ñu wax ci masala bi dane a yi nañ jóg wax bal weesuwuñ foofu dañoo mujj sax di talbiis boo waxee ñu lay andil kufru diwa kufru kon ma lay xamal ni Yaxya Jàmme masala bi ma waxoon bu fekkee ni moo tax ngay wax ak man masala boobu maa ngi ci ba léegi di la xamal ni Yaxya Jàmme ak tawarid yooyu bi ayaanihim kuffaar masala bi nga tàqalewul nag mooy diggante waa ji di atte sharia fa jaara fi lxukmi di atte sharia mais ci benn ka wala ci ñaari cas attewu fa sharia mu daal di géng naam foofu noonu du nekk kaafir bu fekkee ni dafa jàpp ni def na bàkkaar foofu la la ulama yi waxee ni bu fekkee ni dafa jàpp ni sharia gën wante attewul sharia wala bu fekkee ni dafa jàpp ni loi boo gën su boobaa comme ñaareel bi ma tudd da koy génn ci diin islam mais bu fekkee ni daf fa jëlee sharia jumlatan wa tafsila daat fay teg ay luwaa di atte kooku ulama yi waxuma la dañoo ijmaa ci kooku de bal dañoo ijmaa ne bu fekkoon ni tawraat ak injil lay attee day génn ci diin lislaam kon loolu laa bëgg nga xam ko mu leer la balaa nga dee te xamoo li ñu naan al kufru bi taaxut nga xam ko yeesal sa pas-pas bu fekkee ni dafa am lu ci lënt nga daat koy defar ba karak balaa keroog ngay dem ci borom bi subhanahu wa taala wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisimilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa ala mbokk masala boobu yàpp naa ne leer na quoi yow boo ci amee shubha yow yaa ci am shubha mais loolu moom jàpp naa ni ndongoy ndaw yi sax ci sàkkatu xam-xam yi xam nañ ni ne place sàngam daaru kufru la loolu firiwul ni ña fa dëkk dañoo nekk ay kufaar ndax ku nekk xam na ni màkka balaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam di fa gàddaay daaru kufru la woon te teewul ci gën ci mbindee fii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi fa doon tund màkka nekk gi muy nekk daaru kufr yoon di saasan di fa nekk loolu di ko def daaru kufr saxaaba yi ba leen yoon di saasan di wax ne gàddaay leen jóge màkka dem xabasha xabasha boobu ñu doon jëm daaru kufr la mais ulama yi dañuy tafriq ci daaru kufr boo nga xamee ni am na am na ak daaru kufr boo xam ne amul am na ñu ne la daaru kufr bi nga xamee ni am na am na am na ak sécurité foofu nit mën na faa dem bu fekkee ni beneen daaru kufr foofu mënu faa am sécurité même ni noonu loolu lan lay amee ci daaru islaam dina gis ni daaru islam nekk daaru adl nekk daaru fisq ibnu taymiya wax ci masala boobu ne yooyu yëpp ay awsaaf la aarida ay awsaaf la yoo xam ne day gaar mën na fee jóge mën na fee ñàkk jóge dafa mel nit ki feebar tey maanaam feebar googu mën na fee nekk ay fan jóge fi réew mi jëmm ji nga xamee dañ koy jox ne réew yéeféer la loolu firiwul ni ñun dañoo takfir yi nekk ci biir réew mi bu ñu leen takfiroon kon ñun foofu la tàmbalee avant ñoo avant ñoo dem feneen beneen bi mooy li ngay wax naan bu fekkee ni waa ji dafa attewoo fekk na dafa gënale atte taaxut bi gënale constitution bi ci téere borom bi subhanahu wa taala wala nga laaj ko mu ne la lii kat moom moo gën su boobaa si la nekk kaafir loolu waxu murji'a yi loolu du waxu ahlu sunna wal jamaa ba loolu waxu jahmiya yi la ñi nga xamee dañoo génne al amal fi musammal iman ñoom comme ni nga xamee ni noonu la saxee ci ahlu sunna wal jamaa ne at tarku min al comme ni ko borom maraqi waxee ñoom biñ génnee al amal al amal min al iman looloo tax ñoom mënuñoo takfir nit ki bi mujarradi taxaakum su ko defee dañ koy jéem a delloo ilal itiqaad wal qasd dañ koy jéem a delloo ci xol ak pas-pas ak lan la gëm lan la fas te yooyu nekkul nit loo xamee nit ki mën na kaa gis kufru dañ koy delloo ci asbaab yi moo tax yàlla naan wala qad qaalu kalimata al kufri wa kafaru baada islaamihim li ki noonu beneen aaya bi ci la borom bi subhanahu wa taala doon wax laa taatadiru qad kafartum baada imaanikum mu daat koy rabt ci seen jëf yi ni ki doon ci la borom bi subhanahu wa taala daal di taaliq takfir yi nga xamee ñu ngi koy takfir xukkaam yi ci attaxaakum ila taaxut alam tara ila alladina yazcumuuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduuna an yataxaakamu ila taaxut moo tax wax jooju nga mu wax ne mooy waxu benn base loolu xanaa moo la neex ci waxu benn base yi mais waxu benn base ci masala bi dafa bari ba pare dafa leer nañ ñi wax yoo xamee ni aslan cheikh bi danaan ñii amuñu benn atte budul nit ñi ay kuffaar lañ ñu génn ci diine islam seeni diyaar nekk diyaaru kufr mais boo bu ma la an la waxu ibnu Hazm an la waxu ibnu Taymi an la waxu ibnu Qayyim ñi ne la ulama yi dëppoo nañ ñi bu fekkoon ay nit dañuy attewoo tawraat ak injil dañuy nekk kuffaar dañuy attewoo la wax yooyu nga naan bu fekkee ne waa ji dafa bañ loolu yi sa déggin la yaa ko bëgg a taxrif waxu ibnu Taymi ak waxu ibnu Qayyim mais ñoom dañu la mu jëm jëmmi mu koy atte rek attewoo tawraat ak injil ginnaaw bi ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi da kay génne ci diine islaam fa baalu ko ñii nga xamee ni maanaam foofu yépp weesu nañ ko bal kuffaar yi nga xamee ne ñoo bokk ci tawraat ak injil ñoo leen bindal du suur ñu dikk di ko attewoo kon masala bi maanaam boo bëggee jël ma in la waxu ñi nga xamee ne ñoo jiitu woon nga bëgg ne ma delloo ci waxu benn base benn base njëkkul wax ci masala bi ba pare nekkul moom rek lañ war a wax lañ war a jël waxam te waxi benn base boo koy jël da ngay jéem jël lépp wala nga jëmoo ko mais doo xool dina ci neex nga daat koy jël leneen li nga daat koy nga daat koy sànni man nag maa ngi doon xaar li nga may wax naan ma ay dangay ngay andi ay dalil ak bu wéree ñu topp la ak bu wérul ñu topp la ndax sa jàpp naa ni leeral a goo lu jar man ma lay topp man leeral a goo lu jar ma lay topp te masala bi maanaam ulama yi ñoo ci wax ni ki noonu tamit suñ koy baxse ñu ngi koy delloo ci aay ñu ngi koy delloo ci quran di ko delloo ci sunna mais nekkul ci ay bëgg-bëgg bakkan wala boog ci say gisin wala boog ci ni nga koy loo déedéet lool loolu wérul kon lii laa am ci lu ma la wax wallahu alam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam